génnee zakat non mooy bu yónnee na voilà loolu la naa miin maa wallaani na ko jëlal ci seen alal yi sadaqatan tudd nañ ko ci jotaay bee ñu génn tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum mu ne kon nan laay man damay liggéeyloo kenn ci yéen ci li nga xam ne borom bi moomu ko teg sama loxo fa yati waa ji dem ca liggéey ba ma ko wax ba pare mu ñëw fa yaqulu mu naan hada lakum wa hada hadiyatun uhdiyatu li mu dem ba ñëw naan lii de yéen la ñeel wàllu wi wa hada kanta lii lañ moom ci alal ji hadiyatun ab kado la de waaw <laughs> uhdiyat lii boo xam ne man mii nga yónni woon de man lañ ko jox kado mooy ngir ñaawlu jëf jooju ak wax ju mel noonu mu ne afala jalasa moolu ko tere woon dëju toog fii bayti abiihi kër baayam aw ummihi wala ndayam muy yaayam lu ko fa tere woon a toog hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kaana saadiqa ba li nga xam ne addiyam boobu kadoom boobu naan moom la am ci mission bi ma ko yónni fa la ko amee na lu ko tere woon toog kër ndayam ak baayam ak ndayam ba xam na est kër kadoo dina ko fa fekk kadoom boobu gaa yi dinañ jóge Banu Sulaym fekk ko bu doon ne yonent way sa sam ko dara ñu ñëw daal ba ba ba ba ba buntu këru bàyyi ibnul luta bi daal di koy fëgg ne ñun waa banu sulaym ñoo la jox lii loolu du am mukk kon mooy kado ba nga ba muy déclarer dañoo koo jox lan moo ko waral luy cosaan li mooy mission bi nga xam ne moom lañ lay yónni kon lépp loo fa jëlee ci ay entrain danga xaw ma nu ngeen koy tuddee ay ay ay ay ay cadeau ki pérdema ci yépp yow ki la missionné ci kooku lay dellu boo ko lekkee wulul ndax hadaaya al <laughs> loolu suxtu la ah alal ju dagadul la safara ngay def ci sa biir non mu ne hatta tati lu ko tere woon toog gis nga lii mooy makaarimul axlaaq waaw ay yàpp nañ ne fii mu rek nit ki daal sawaay buñ nee saay moo sell moo baax kii daa war di ree rek gaa di xotti war diine atte yàlla yi di ko foowee nga toog rek di ree ku mel noonu cim moom <laughs> ku mel noonu waay waay ci moom way ko yées waaw ñu naan boroom xam-xam la toog fu ñuy xottee xormaay yàlla yi mu ne miig kookoo yées ñépp waaw yeneen way sa saam comme li wax sànk na doon mer ngir yàlla di kontaan ngir yàlla bi mu gisee fu ñuy xottee xormaay yàlla da nga gis rasulullah sallallahu alayhi taxaw mer waaw waaw mu ne ko mu wax ñépp kon gis nañ ci riwaaya bi gisoon sànk alaa jalasta yow alaa lu la tere woon toog kon sa kër ndaay sa kër baay mooy da ko wax ba pare daal yéeg ci minbar bi daal di wax lool te tamit dañuy seet la yonent way sa sam taxawul ne ibnu lutubi yàlla waaw loolu yi dina ñëw ci jàngat yi insha allah <laughs> te l'essentiel du citer des noms di tudd ay tur di indexer ñenn ñi ndax problème bi ngay wax bari na ñoo xamante ne noonu lañ ko gisee te l'essentiel mooy ñu xam lan lañ koy jànge tam moytu ko lool waaye du naan diw ku nekk di ko xool fàtte sa góomi bopp kon nag mu ne lan moo teewoon mu ne lu ko tere woon toog fii bayti abi kër baayam wa aw ummi wala ndayam hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kaana sadiqa ba ni nga xam ne ci la ko <laughs> kadoom di dikkal bu leen dëgg way dëgg la wallahi mu continuer yonent bi saa saa ma ngi discours ci minbar moom naa la loolu am solo lay doon mooy discours yonent bi saa saa xutbaam yi mu def ci minbar yépp ku ko dajale woon ndeysaan neew ma kenn defu ko de man xaw ma ko mais dama ne daal ko defoon bu dee amul ku ko defoon wallahi di nga ko gis ay la ali awa durar waaw loo xam ne alal minbari tudd ko lu mel noonu ah ala minbari rasulillah ah an nuuru <laughs> leer ngay jolli di di ball di génne ci minbar bi <laughs> tudd ko façon yu mel noonu yéenay seet boo ko dajalee ah, wallahi ah di nga dajale allah aliya wa durar barki yàlla la wax di nga dajale lii ci xam-xam ak xam-xam waaw yëpp nag que ça soit min barab bi mooy xutbaa bi rek que ça def mina ah tay la ay yaa bis mina ca Arabie saoudite ah yow mu tarwiya waaw <laughs> oh, <laughs> tay altine yow mu tarwiya fële ca al arabia saoudia waaw xamante ne nii ca Mina <laughs> miinaan wala fi am gaa yi mun naa ñaay mina mina mina ah kon waaw na borom bi nangul ñëpp amin yonent bi alei salaam di continuer mu ne bi mu waxee ne lu ko teree toog waa ji kër ndayam ak baayam ba ba ba addiyaam gi mu ne moom la am ba daal di ko fay fekk kadoom yi wallahi maa ngi wat ci yàlla laa yaxudu ahadun minkum shay'an bi ghayri haqqihi wat naa ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wasallam du jël dara mooy bu ñu yónnee missionné la nga dem jël ci dara voilà loolu lay waxa ah. waaw wat naa ci yàlla ne kenn du jël ci yéen dara bi xayri xaq loo xam ne amu ci droit amu ci xaq loo daganul ci moom même bu dee eh, eh, saytaane wala mu xelam eh, jay na ko wala leeral na ko jàpp ne lii nii noonu la demee alors que demewul noonu ndax sharia bañ na loolu mu ne wat naa ci yàlla kenn du jël dara lu mu ndaw ndaw xatta puso sax ab puso sax boo ko boo xam ne jëloo ko ci sa xaq daganu wallah illaa lu dul ne kookale laqiya allah ta'ala dina dajeeg yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul yahmiluhu yawmal qiyaama gis nga la mu sàcc da koy yenu xam nga saa ñu doon ñu doon ñu doon diñu hadis bi ne ku nekk la nga sàcc da koy yenu waaw du sàcc kese rek xam nga fii nekkul sàcc daa am ay ay ay kii mais mooy lépp loo jël dafa am ay condition nekkul ne waaye bi nga xam ne daa jëlum xaram au Sénégal teg ko ci tabaski ji du muy waaji daw alxames la Sénégal insha allah nga teg ko ci sa bàyyi ko fa waa ji ñëw jël ko kooku ci sariya kooku sàccul ah kooku sàccul yow di daal mel ni nag l'apologie di teg teg nga ko def nag <laughs> fay ku la ko wax <laughs> fay yow yow gaaw ngaa fël gémmañu sambata samba wax du dara li xamagoo li muy doyees <laughs> danga xam li samay walis man maa la wax ne apologie damay màggalu càcc ci réew mi déedéet ci ay critères la loolu gisoon nañ ko ci siira bi dagg nañ ko def ko ci archive sàcc dafa am ay kii loo loo xam ne il faut bokk na ci condition ñu ne lii dañ koo sàcc mooy il faut mu am ak denc yow xam nga ne moos wolof yi <laughs> bu sa buntu kër Sénégal quand en tout cas biir Dakar gi xam moom <laughs> te yaakaaru ma ne la situation est différente de celle de Thiès et de Matam et de feneen ak feneen jël sam xaar sa waay yeew ko sa buntu kër dem bëri sa kooku moom yaa ko sarax yaa ko sarax kooku bu ko jëlee def na lu bon de waaye nag kenn du ko teg kennu sàcc parce que yow dencoo woon mbir mi buntu kër du dencukaay <laughs> sariya nag dina ko teg ay daana ah. mais nag kantaa daa sàcc dañ leen dañ loxoom non parce que remplirul am na condition bu sauté mooy ne yow sam xar dencoo ko il faut alal ji nga denc ko waa ji daal di enfreindre denc nga daal di fëkk loolu wala mu mu mu daal la nga denc mu ñëw sàcc ko waaw fay loolu la mais li nga teg ci denc ni loolu du sàcc loolu du sàcc waaw rasma la <laughs> ak këflaat ak mel léegi nag yeneen daan nag daal di ciy ñëw yoo xam ne ñoo concerné loolu la loolu gisoon nañ ko ci wàllu alxudud ten yeeg yi nga xam ne alqisaas ak ñoomin seen ku ci bëgg lu leer nga dellu foofule insha allahu taala kon yonent may saa saam ne kon wat naa ci yàlla kenn du jël dara dara dara dara dara ci loo xam du akkam illaa laqiya Allah lu dul ne day dajeeg boroomam ëllëg yahmiluhu yawmal qiyaam bésub taxawaay ba <laughs> day yenu lam sàcc Allah mu ne falaa arifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu waaw falaa arifanna man new ma fi di xam kenn bu ëllëgee ahadan kenn minkum ci waaw laqiyallaaha dajeeg borom bi yaxmilu ba'iran lahu ruwa fekk daa sàcc foom waaw wala dafa jëloon loo xam ne amu ci xaq bu dee ak ak ak ak ak gëléem gis nga da koy yenu lahu ruwa mu ñëw am gëléem bi gis nga mooy ni gëléem bi di yuuxu mooy sawtul ba'ir ah loolu boo ñëwee gëléem bi buñ la ko yenee baat boobu lay booy dañuy dégg gëléem bi di yuuxu ñépp gis la <laughs> Allahu akbar ñépp xam ne sàcckatu gëléem a ngoogu wala jëlkatu ak en tout cas ca la mu jël gëléem gëm jëloon amu ci woon benn xaq waaw lo yeneen te sa am ne bu ëllëgee ku mel noonu du ma ko reconnaître déedéet mooy bu mu ñëw di yaakaar ne mukk man naa am sama parapluie wala war naa am sama ca mukk waaw kooku moom bokkul ci ñi nga xamante ne nii bu ëllëgee dinaa eh, eh, dinaa xam ne la ñu jëf kontaan te gërëm ko ñoo moom du ma ko gërëm te du ma kontaan ci moom xaw ma waaw fala arifanna ahad minkum laqiya Allah ta'ala waaw Allahu akbar yahmilu fekk mu ngay yenu ba'iran koo gis lii nag mooy lam jël yelloowu ko woon waaw ak jëleem la yenu woo xam ne <laughs> Allahu akbar lahu xam nga France naan gëléem boo xam ne gëléem li muy def moo bu naan day day blater <laughs> un kii qui blatère mooy bi mooy baatu gëléem ci noonu muy kiiwee buy euh, xaw ma buy wax loolu muy def aw baqaratan wala boobu kenn ci yéen ñëw ku fi ñëwit def lii aw baqaratan wala mu yenu aw nag lahu xuwaar mu ngay am xuwaar mooy ni mag euh, euh, nag wa di def xam nga nag bi day day mus mooy kii naan mm, mm. noonu nag muy def waa ji de lam sàcc bu deew nag la wala lam bu dee ay nag la comme kii xam nga sadaqaat yi la jël kii da nekku daa sàcc dafa ñëw teg affaire yi mu leer mu ne lii nii yéena ko moom lii man a bu doon ay nag la nag yooyu mu ñëw gis bu dee noonu la dekkee ba faatoo noonu ba kii ba borom bi jéggalu ko dara kooku noonu lay dekkee yenu nag wa nag wa naan hmm voilà <laughs> loolu mooy lu xuwaar saway waaw aw shaatan tayar wala bu dee ab ab baay ab baay ab gàtt la ah ab ab xar tayar mu nga naan mais ca ca ca ca ca loosu sa waay waaw nga dégg ko loolu <laughs> akbar bërëb yi ma sa ay xar maa ngay <laughs> waaw kon noonu la <laughs> une brebis qui belle naan mbee ca boppam waaja sa waay oh Allahu akbar summa ginnaaw gi yonent way saa sax ni mu waxee li <laughs> rafa'a yadayhi mu yëkkati ñaari loxoom yi sallallahu alayhi wa sallam hatta ruya bayaadu ibtay ba ni ñuy gise weexaayu poqataanam yi waaw sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne allahumma hal hal ballaghta ay sa borom maa ngi laaj laaj hal ballaghta ndax jottali naa waaw question waaw ndax jottali naa waaw allahu akbar allahu akbar allahu hal ballagtu ndax jottali am na ci yenn yoo xam ne da koo répété hein da koo répété hal ballagtu ndax jottali naa mu répété ko répété waat ko comme mu doon def mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al al imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo waaye laaj mooy est-ce ñoom kenn ñoom ñoo ko solo muy al imaamu al-Buxaari imaamu Muslim rahmatullahi alayhi dañ naan la déedéet al imaamu Ahmadu daal ni na koy solo na ko noon al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi kanta al imaamu al-Buxaari al imaamu al da ko indi ci bërëb yu bari indi na hadith bi ci bërëb yu bari indi na ko ci juróom eh, juróom benn bërëb an na ko ci kitaabu zaka comme niñ la ko waxoon sànq baabu qawli la taala wal amilina alayha andi na ko ci kitaabul hibati ah kon mu ngi noonu le léegi andi ko feneen ak feneen ak ci yi nga xam ne baabu hadayal ummal léegi ñu jël ci benn kese ah kon al imaamul Buxaari comme que ñu ñuy wax ci wàllu hadaya al ummal hadaya al ummal xanaa ñu jël boobu bi mu def ci hadaya al ummal kon al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala ci kitab al ahkam mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mooy Abul Hasan ah, Hayatul Wadi mooy ibn al Madini rahmatullahi alayhi sëriñam bu mag bi qaala haddathana Sufyan mu nekk ñu ne dale mooy Sufyan muy Sufyan Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum Abu Muhammad mooy Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi al-Kufi ci cosaan fa la juddoo waaye al-Makki an az-Zuhri moo ko jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri muy Abu Bakr rahmatullahi alayhi annahu sami'a Urwata moom mu dégg na Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' akhbarana mu ne moom mooy xabaare mu ne moom Urwa qaala mu ne akhbarana Abu Humayd as-Sa'idi mu ne ki ñu nettal ma Abu Sa'id Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu noonu la ko ndee kanta al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala benn bërëb la ko ndi kitaabul imaara baabu tahriimi hadaayal ummaal kitaabul imaara buntu bi surah yi def ne tahrimu xaraamal hadaya al ummal kadooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey loo mu ne haddathana abu kurayb muhammad ibn al ala muy muhammad ibn al ala ibn kurayb al hamadani al kufi moom sëriñ wa ashaabu sitta la Eh, ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ibnu Maaja toog nañ mu jàngal leen qaala mu ne haddasanaa Abu Usaama mu ne ki ñu nettali mooy Abu Usaama Hammaad ibnu Usaama ibnu Zayd al-Qurashi al-Kufi rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddasanaa Hishaam ibnu Hishaam ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam radiyallahu anil jamii' an abiihi moo ko jëlee ci baayam Urwa ibnu Zubayr eh, radiyallahu ta'aala anil jamii' an Abii Humayd as-Saa'idi as-Sa'idi Abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu hmm, eh, eh, moo foofu la ne istamala qaala istamala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-Azdi ala sadaqati bani Sulaym yud'a ibn al-Utbiyya falamma jaa hasabahu qala hadha malukum wa hadha hadiya fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa halla jalasta fi bayti abik wa ummik hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan thumma khatabana fa hamida allah wa athna alayhi thumma qala amma ba'd voilà ba ni mu jeexe kon mu ngi noonu euh, euh, moom yonent bi alayhi salatu wassalam kon nii la ko ñoom al imam daal indi léegi euh, ci gàttal lool parce que dañoo war a génn léegi te bëgguma couper affaire bi après di ci ñëwaat bii di ñëw mooy ci gàttal hadis bi insha allahu taala léegi mooy la la yox mooy ne yonent bay saasam mooy lépp tooñaange ak tooñaange xam nga ci buntu tooñaange la ak delloo tooñaange yi mooy lépp loo xamante ne dañ laa charge mission moo xam état bi la fonctionnaire nga wala moo xam fonctionnaire boo xam ne euh, fonction publique d'état wala territorial yi nga xam ne mairie yi wala yi nga xam ne collectivité locale yi wala yi nga xam ne sax état bi ci boppam ministère yi ñoo la ko jox wala ki nga xamante ne ab entreprise la man dama nekk entreprise BP de bâtiment boo xam ne moom laay yor euh, am fa say may emploi wala ab tailleur laa boo xam ne damaa délégué sama yenn yi ndax parce que am na ñaw yu bari seen man leen dem leen foofu yóbbu kii wàll ay machine ñu koy liggéey ak mooy wala ay ascenseur lay defar ma yónni eh, suñu benn employé mu war a dem ci immeuble sàngam am lu mu fa liggéey wala côté eh, ay tuyau ay ay plomberie yooyu yëpp ñu war fa dem am fa yu fa liggéey ñu dem fa waa ji dem defar tuyau yi ba pare defaraat robinet yi defaraat WC yi defaraat euh, chaise yeeg euh, euh, turc yi wala anglais yeeg yooyu yëpp defar wala defaraat salle de bain bi doon fuité defar loolu lépp kooku bépp kado ñi ñëpp a ak yeneen yoo xam ne mënuñ leen a kaba buñ la ñu am ministère bi doon wax naan ministre du du Sénégal de la culture yu mel noonu yooyu yëpp nga dem ñu jox la kado kado boobu daganu la kado boobu gis nga ci la liggéeyloo bu dee état bi état bi lay dellu bu dee entreprise la chef d'entreprise bi lay dellu waaw kado bañ la jox parce que loo fi wax dañ naan la li yonent bi sallallahu wax waa ji lañ la wax hal la jalasta fii bayti abika wa ummika hatta ta'tiyaka ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa lu la teree toog sa kër ndey toogal sa kër ndey boo newuloon nga foog ne boo demee yi nañ la jox dara mais nag yow de toute façon doo am passeport diplomatique wala même boo ko amee yenn yi doo ko am waaw li tax nag ñu nga dem fa ñu lay teral am ñu ñu la jox jox la ay montre de luxe wala ay ay kuddu de luxe wala yu mel noonu ak yu yu lu mën di doon. loolu parce que ministère bi nga fi waa Sénégal ñu fi toogal la yaa ambassadeur bee ci bi nekk ci réew mi nekk wala consulat consul général mu ñëw ñu jox ko fi dara amul droit damm ko këram wala damm ko boole ko ci moomool loolu dafa xaram sottu la waaw waaw man entreprise de nettoyage yi yónni ma fenn délégué benn employé bu dem di nettoyer foofu gars yi kontaan ci moom jox ko benn benn kii enveloppe amul droit moom daganu ko waaw bu waxee ne naan fa laa jalasta lu tere woon toog sa kër nday boo toogoon sa kër nday sa kër bay nga foog ne doon nañ la jox loolu kenn du la ko jox moo tax waaye ñu jàpp ne moom non man man je n'ai rien man je n'ai rien demandé ah. léegi yow xalaatal militaire bi police bi ci buntu kàll yi di jël alal nit ñi jël seen permis ah imaginez kooku moom problème bu garaaw boobu moom sax moom moo laaj corruption lay def rasuwa kooku moom moom moom dañ koo jëllale moom alors que waaj yi mooy ci xam ne laajul sax waaw laajul waajee ne daa kontaan ci moom jox ko loolu ci boppam daganu ko yow laa yow police bi nga nar a nekk ci buntu tali bi di arrêté oto yi di jël seen permis nit ñu jox la daal yow seetal li ngay lekk moo tax kenn du ci avancé saa boo leen rombee man nga nekk xale di leen fa romb nekk man dem defi étude ba pare am sa entreprise am yëpp di leen fa rombaat saa boo leen rombee yéene leenu sax wala ñu dem retraite dara duñu ko am parce que barkeelu wal a'yadu billah kon yonent bi sa sam loolu lépp dafa xaraam waaw façon alal yooyu yëpp dafa xaraam nga ne moo ah kay léegi d'accord na mais comment je vais faire kon ngir mu dagal ma ne la bu boobaa lenn kesal bu dee employé yi nga xam ne en ci privé privé yi la ak yu mel noonu wala ay ay société yooyu ay firme ñoo la yónni délégué la détaché la nga dem defi liggéey seen gars yi dina fa jox dara loolu da nga koy ñëw ba ci chef bi nga ne ko man de wala nga woo waaw dañ ma fee jox lii waaw bu la nee jëlal dagam wala bu ne la nga ne ko man fee dañ ma fay jox léeg-léeg am ku ñëw kontaan ci man am lu ma jox est-ce que am naa droit jël ko wala déet bu la nee bon garaawul loolu moom luñ la jox ci la kooku moom léegi nga fa nekk ab nekk ku fay liggéey moom lépp luñ un million la même bu dee un million la yow dagan na waaw alors que bu dee ne foog laajoo woon même bu dee un franc lañ la jox loolu xaram la waaw moo tax loolu ngay régulariser affaire bi bu dee ministère nag yow waroo ne man maay ministre man maay man maay décider déedéet c'est l'état du Sénégal mooy ne coon yow morse biñ la yox de luxe ak yooyu ci état bi lay dellu mooy ci les biens de l'état fa lay dellu waaw amul dara loo ko mën a duubale waaw waaw loolu lay demee mënoo ñëw noonu rek di jël alal yi après yow sa ministère bi bañ la falee après nga pare ba nga kiiwee bari alal ñu naan fan la jëlee mu naan parce que j'avais des gars yi dañ ma doon kii voilà j'ai des connaissances yoo xam ne après ci lañ ma joxe lii sa connaissance yooyu laa nga ngay doon ministre amoon nga la kon alal jot foo ko mën a jëlee lu dul ci loolu. loolu lay rek day saa saa ndox te dañ ci jàngale ne bu problème amee jar na leeral yemul rek ci ko def mais boo gisee ne idée bi xalaatin bi waa ji am ba tax mu def lii bari na ñoo xamante ne amaana loolu la ñu mel loolu la ñuy xalaat nga taxaw leeral ko yonent bi saa saa dafa yéeg ci minbar bi waaw ngir leeral ko waaye dañu gis ne nit buñ la saaree dara. mooy liñ naan la confiance n'exclut n'exclut pas le contrôle yooyu affaire sa sax du yónni ko mu wóorul waaye ba waaye ji demee laata sax muy xam ne def na dara dafa yónni man yuhasiba koo xam ne dafa dem def moom les comptes kon nag yow nit bu ñuy faire ak les li la laaj ay wo fan la mbir yi ba nga demee lan ak lan où sont les leerala waroo ci mer da ngaa war a nekk ku firi xam ne loolu mooy li jaadu voilà kon nag affaire baa kon loolu ay alal façon alal yu ñu daganul yoolu loolu boroom bi nit ki day xaraam ci moom mu koy jël waaw waaw dañ ciy gis ne nit man nañ ko yónni am joom confiance mu dem def lu wuteeg lañ ko jàpp alaar moom ci at liñ jàpp mbiri la mais bu boobaa da koy leeral xamal ne ko du lii voilà que ne lii te bu boobaa nga xam ne nga leeral ko ci biir mbooloo waaw ba ba ba képp koo xamante ni nii am na xalaat bu mel noonu mu xam ne ah lii erreur la comme ñu ñoo wax ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ naa ah, mais mais affaire bi mais mais c'est quoi là ban problème moo ci am ah loolu garaawu na déedéet loolu dañ fa xaram ngay jël hadiya yu mel noonu loolu boo ko jëlee diñ ko delloo ka la ko jox wala sax nga ne ko man du ma ko jël kon nag euh, kon insha allahu taala te tamit euh, euh, loolu xam naa dañuy yem noonu ngir bañ a kii ndax dañu war a gën léegi kon yan nañ yem nii insha allah doy na noonu waaye jarul ñu fi ñëwaat insha allahu taala wallahu taala lu kaalee mos bi kon gis nañ ko mooy tooñ yooyu comme que waa ji dafa tooñ jël alal ji te moomu ko naan sama hadiya la lu muy def waaratul alal da koo war a delloo kan la koy delloo yonent manu la baax neneen comme que def na loo xam ne moom dafa jàppoon ci interprétation ñoom bi waaw boo xam ne xalaatam la jàppoon ne def na li mu war a def léegi dañ ko yokk kado comme ñu ko bari am mais loolu teewul